wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci wufuud yi di les délégations ala rasulillahi wala ila rasulillah sallallahu muy délégation yi nga xam ne ñoo doon ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeexaloon nañu wafdu Thaqif muy délégation waa Thaqif ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ tarjama seydina Xaalid ibn Sa'iid bin al-Aas radiyallahu wa bokkoon ci ñu njëkkoon a dugg ci lislaam eh, waaye moom dañ ko sute woon xawma ma lu tax gisuñu ko woon waaye walillaahi alxamdu wal minna mujj nañ ko gis mujj nañ ko gis moom seydina Xaalid ibn Saciid ibn al-Aas radiyallahu taala anhu wa ardaa tey nag ñu waroon a gis wafdu bu bees ñu waroon a gis wafdu bu bees muy délégation bu bees muy wafdu bani tamim tamim muy la délégation wu waa banu tamim ah am na luñ am na lu ñu ci waxoon ci jataay bi weesu ci waa wafdu banu tamim ndax waa banu tamim duñu bees ci ñun te gisoon nañ keroog Hunayn seen sang bi nga xam ne mooy al aqra ibn xaabis fekke woon na li nga xam ne mooy xareb xunayn woon na li nga xam ne mooy xareb xunayn te fi ñu ko tudde woon mooy keroog bi aleyhi salaatu wassalaam di séddale màngum Xunayn te waa Saqiif dikkal ko di rëccu di tuub ngir mu delloo leen seen alal ak seen jaam yi ñu jàpp ci ñoom gisoon nañ foofu ne al Aqra' ibn Haabis di sayyidu Bani Tamim moom nee woon na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nee ndax est-ce que duñ leen yéen duñ leen delloo seen alal yi en seen jaam yi mu ne man ak waa banu tamit duñu delloo dara comme ni nga xam ne noonu tamit la ko na ibn Hisn sayyidu bani Fazara waxe woon ginnaaw loolu nag waxoon nañ la am na sariya bu ñu gisoon lool moo waral wafd bi selon al imaam ibn Isxaaq wafd bi daa am lu ko waral muy délégation bii nii dafa am lu tax mu xew waaw dafa am lu tax mu xew loolu la nag ku mel ni imaam ibn isxaaq naka noonu al imaam al waaqidi raxmatullaahi alayhima mooy sariya bi ñu gisoon bokk na ci sariya yi ñu gisoon juste après ghazwatu euh, fathu euh, euh, ghazwatu hawazin ak umratul ja'irana am na sariya yu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def yónnee woon ay expédition bokkoon na ci sariya bu Seydina Uyayna ibn Hisn sayyidu bani Fazara fan la ko yónni woon ci benn néeg bu bokk ci waa banu Tamim ila banil Anbari min bani min bani Tamim est-ce que yaa ngi fàttale ko lool aleyhi salaatu yónni woon ko ci waa banu Anbar ñoom ñu bokk ci waa banu tamim sariya boobu muy sariya waa banu anbar bu seydina uyayna ibn hisn loo lële mooy li nga xam ne moo waral seen wafd bi seen délégation bi ñoom waa banu tamim sariyatu banil anbar moo tax gisoon nañ sariya boobu Euh, nga xam ne keroog alayhi salaatu wassalaam bi mu doon yónni Uyayna boolewu ko kenn moom rekk moo génn benn muhaajir yi àndul ak moom benn ki nga xamante ne lamsaar yi ànd na ak moom waaw te lool li ko waraloon sariya boobu gisoon nañ ko mooy benn waa Banu Anbar dañoo dal ci ay nit ñoo xam ne ci Xuzaa lañ bokkoon tañ waxoon leen euh, moytalu ko leen ba ñuy kii zakat yi ñu ñu ñu ñu ñu ñoom ñuy dal songu ñooñu gars yi doon leen mettre en garde ñu dal leen yonent mi alayhi salaatu salaam yónni fa Seydina Uyayna ibn Hisn fii xamsiina rajul fii xamsiina rajula hmm laysa fihim ansaari wala muhaajiri ahadun min al ansaar wala ahadun min al muhaajiriin comme li am imaam al-Waaqidi waxoon mu yónni leen amul kenn ci muhaajiri wala waa lamsaar ku àndoon ci sariya bi mu demee mu dal seen kaw léegi nag jàpp ci ñoom onze góor hein ak ay jigéen ba pare jàppale arhamukallah jàpp ñu jàpp fa ay prisonniers ñu indi leen ah, loolu nag bi xewee muy sariyatu ci waa banu anbar min bani tamim imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi daldi woon na koy nettali dane woon wa kaana min xadiitihim anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa ah, ndax nii la ko commencé woon wa gazwatu Uyayna ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr ila bani al-Anbari min bani Tamim fekkal imaam ibn Isxaaq mu doon tudd ay sariya ba ne ginnaaw gi sariyawu Uyayna ibn Hisn ah ci mu jëm ci waa banul Anbar min bani tamim ci waa banu tamim mu ne wa min xadiitihim mu ne bokkoon na ci seenum nettali anna rasuulallah kene ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa yónni Seydina ci waa banil Anbar lu tax wax nañ la sànq imaam al-Waaqidi moom moo wax li tax que dañoo songoon ay jullit ñu bokk ci waa banu ci waa Xuzaa ndax ñoom azaka yi lañ leen doon laaj gars yi doon leen menacer ñu ne leen def leen attention far ñu dal ci seen kaw alayhi salaatu wassalaam yónni leen mu ne ba mu ku leen yónnee foofu la ci waa banul anbar fa aghaara alayhim mu ne fa aghaara alayhim yonent bi eh, eh, Seydina Uyayna radiyallahu ta'ala anhu daal di dal seen kaw waaw mu daal dal dal seen kaw bi nga xamante ni nii nag ci la dal seen kaw gaa yi nag mu ne fa asaaba minhum unaasan wa saba minhum unaasa al imaamu ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi mu ne jàppoon na ci ñoom jàppoon na ci ñoom ay nit def prisonnier ñu am ñuñ faat ci ñoom asaaba minhum unasan faat nañ ci ñoom ay nit waaye jàpp nañ def prisonnier ay nit ci ñoom waa banu tamim ci waa banu waa banul anbar min bani tamim al imaam ibn Sa'd rahmatullahi alayhi neewoon na ne sariya bii nii comme ni ñu ko woon mu ngi xawoon ci muharram sanata tis'in muy sariya bi nga xam ne ci la dem dal ci waa banul anbari min bani tamim waaw kon loolu lii mooy li nga xam ne moo waral bi mu amee nag kon mooy Uyayna dal na dal na seen kaw imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi lii la ci teg mu ne te kat fekkoon na avant lii kene na ak al Aqra ibn Haabis di sangu Banu Tamim fekke woon nañ Hunayn waaw foo boo fàttale ko bi ñuy gis sariya boobu muy sariyatu Uyayna ibn Hisn ibn Hudayfa ibn Badr ila Bani al-Anbari waxoon nañ la ne di nga ne mais attends yéen lii kañ la xew ñu ne la Muharram sanata tis mooy juste après après ndax Hunayn ci fin wu huitième année muharram mooy première année ci l'an neuf nga ne mais waa banu tamim ma foog ne ñëwoon nañ fatxu makka ànd ak seen kilifa gi daal aqram na xaabis ba fekke xunayn ba fekke xisaaru taif bi ñuy séddale màngum hawazin bi mu nga fa woon moom sax nee woon na man ak waa banu tamim dara lañ dul joxe suñu wàllu duñ ko jox waa waa waa waa waa hawazin duñ leen ko delloo kon naka lañ mën a di dale seen kaw dañ naan la dañ la la woon te loolu te loolu mooy li gën a dëgër que ne sax mooy li am mooy ne waa banu tamim dañu ne woon ngandum tribu c'est pas ay ay tribu ñaari néeg ah non c'était pas tribu ñaari néeg ñetti néeg c'était comme Quraysh ngandum tribu la woon xam nga Quraysh mu ngi mel ni xam nga Quraysh boo waxee famille yonent bi alayhi salaatu salaam rek mooy du waa Quraysh ñoom ñëpp ñooy ñooñu kese en tout cas d'une façon pas ndax Quraysh yëpp famille yonent bi alayhi salaatu salaam la mooy Quraysh maamam la muy Fihr mooy maamu ñoom ñëpp clan yi nga gis foofu yëpp mooy seen maam mais waxuma loolu mooy bu ñu mooy ci wàllu clan bu ñu nee waa Banu Hashim ñoom du ñoom ñooy waa Quraysh ñoom kese. am na waa banu umayya am na waa banu maxzum am na ñeneen ak ñeneen am nañu waaw waa banu abdiddar ñoom it am ñoom it am nañ mooy ngandu ay tribu yu la léegi nag mu ngi mel ni rek ci waa Quraysh mu ngi mel ni rek ci waa Quraysh euh, mu ngi mel ni ci waa Quraysh rek euh, ñu ne sayyidu Quraysh Abu Sufyan la temps yi mu koy doon surtout ay après Badar ak yooyu léegi ñu ne waa Banu Maxzum ci waa Quraysh def nañ problème def nañ problème boo xamante ne nii tax na jullit ñi dem dal ci waa Banu Maxzum léegi Abu Sufyan ñëw nag di di di intervenir ngir ah malgré na waa Banu Maxzum lañ waaye ci Quraysh lañu bokk ngir ñu dimbali leen ba lii leen dal nan la ñuy def ba réparer loolu kese la exemple boobu mooy typique li nga xam ne mooy ci waa Banu Tamim mooy al Aqran na Haabis mooy bokk na ci seen kilifa yi gën rëy rëy te nekkuloon moom kese comme ni ma la ko waxe woon ne arab yi boo seetloo ñi ci amuloon buur ah, en ñi ci amoon woon buur comme ñoom waa Banu Ghassan ay maliku Ghassan ak ñoom ñoom waa duuma waa comme Ukaydiru Abdul Malik mu Ukaydiru duuma à ah, à part ñooñu nga xam ne ak ñi ne woon côté Perse ñooñu nga xam ne dañu doon nekk ay buur ah bu dul ñooñu ñeneen ñi day bari ay sang comme Quraish ay Taif ay kii amuñu buur ay Hawazin amuñu buur ay njiit la ñuy am mais dañuy bari waaw ndax ay kilifa la ñuy doon yoo xam ne pour nga taxaw ne kii boo gën doon kilifa ki ci des day naqare Uyayna ibn Hisn nag moom ci noonu la meloon ñoo mënaan Uyayna al-Aqra ibn Habis waa Banu Tamim siinoo am na yeneeni kilifa kon loolu mooy waa Banul Anbar dëgg ab clan la ci biir waa Banu Tamim mais ba ñu defee lañu def yonent mi alayhi salaam dafa yónnee ci ñoom al-Aqra eh, no Uyayna ibn ba mu leen dalee nag seen kaw nag ba mu dalee seen kaw nag lan moo xew ah ñoom nag ñu daldi def ab délégation ndax bañ jàppee seen prisonniers yi yóbbu leen Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam dañ leen a yóbbu ci kër Ramla bint al Haaris mooy ndaw siñ la waxoon fan yee bi nga xam ne moom daanaka këram waxoon nañ la comme li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax ne boo ko seetloo dafa newoon këram dafa newoon foo xam ne ngir accueillir gan yi la mais tamit yenn prisonniers yi bu ñu leen masoon a jàpp ñenn ñi fa lañ leen doon làq ak tamit délégation yi bu ñëwoon falañ doon ne falañ doon dal kër Ramla bint al Haarisi min al ansaar imraatan min al ansaar léegi nag waa banu Tamim te waa banul Anbar bokk ñañ ci jàppoon ñu yóbbu leen foofule fa lañ leen tëjoon balool amee nag waa banu tamim ngàndum tribu bi nag daal di def délégation nag ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam ngir nag tinu ko ngir nag vraiment mu def dara ngir fexe leen daal a ah, mbir yi daal yéeme na nu muy def daal ba bàyyi leen seen prisonniers yi nga xamante ne moom la jàpp moom alayhi salaatu wassalaam ñooñu nag loolu nag la la nettali bi loolu moo indi délégation bi waaw loolu moo indi délégation bi loolu moo indi délégation bi euh, moo tax mu ne woon fa lamma qadima bi sabyihim ala rasulillah sallallahu wa sallama rakiba fihim wafdun min bani tamim hatta qadimu ala rasulillah mu ne bi nga xam ne ci lañu seen prisonniers yi ci lañ leen indi jàpp leen indi leen Seydina Uyayna indi leen waa Banu Anbar biñ leen jàppee indi leen ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne kon ci lañ leen indi prisonniers yooyu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne rakiba fiihim wafdun min bani tamim xatta qadimu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ci la benn délégation ci waa banu tamim daldi ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi defub délégation pour ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam waaw xoolal délégation bi lii mooy li nga xam ne noonu la demee nga ne ma mais yow bon attends sa càllale yi gisoon nañ ko ci jataay boo ba ba ñu doon gis euh, euh, euh, expédition bi nga wax loolu gisoon nañu délégation boobu gisoon nañu délégation boobu gisoon nañu ko mooy ne euh, càllale yi yow imaam al-Waaqidi moo ko soloo ah imaam ibn Sa'd imaam al euh, imaam ibn Isxaaq lim ci tudd ah moom euh, ana càllaleem ñu ne la moom munqati' la woon càllaleem nga ne waaw mais kon léegi yow te imaam ibn euh, kii ibn Saad tamit daa ñëwoon nettali ko noonu kon nag lan mooy wane na yow nii nga wax yarhamukallah moo gin a dëgër te nii la demee woon dañ naan la waaw li tax ñu appuyer lii malgré lii nii yépp nga xam ne laysa fiihi hujja yii nga xam ne benn benn benn benn benn mooy dara du ci argument bu dëgër mooy li ma wax nii moom <laughs> waaw imaam ibn Ishaq dafa ko nettali bila sanadin imaam al-Waaqidi imaam ibn Sa'd naka ay way jële léegi yow nga tëb rek après bëgg ñoo gëmloo ne affaire bi nii la demee woon quoi yow kay nettali rek te préciser rek ne affaire yi lii la quoi wérul mais naan nii la demee woon moom Euh, ma ne la waa insha allah loolu malgré tout saalu lu dëgër la waaw malgré tout ça lu la parce que nga ne ma lu tax ma ne la sani'ul Bukhari allahu akbar ah sani'u al imaamul rahmatullahi alayhi ci saxiix bi al imaam rahmatullahi alayhi ni mu doxalee ci saxiix bi. ah imaamul Buxaari rahmatullah alayhi yàgg nañ la wax naan li boroom xam-xam yi naan fiqhul Buxaari yu fi taraajumi wala faqhul Buxaari yu fi taraajumi fi ngay xam ne fi ngay xamee fiq bu rëy bu al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi boo ko bëggee saisir xoolal ci tarjama yi mu def tarjama yi nag mooy bunt yi ni leen tudde baabu nàngam ak nàngam nga gis ak xadiis ya muy indi foo fële lien bi ñuy am ak tamit nga fo mooy bu kenn foog ne imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi dina indi bunt yoo xam ne dina naan baabu sàngam ba pare indi xadiis boo xam ne amul benn lien ak loolu loolu amul sens yaakaar naa ne man mii kese bu ma ko defoon bu ma ñëwoon doon bindu téere lu toll ni bindu téere bind ne un chapitre bindub chapitre ne nii titre ko sàngam quand mais la ma fay indi ah xanaa kay bon lu ma lu ma lu ma ñàkk ñàkk xaw ma euh, logique logique logique mais la ma fay indi boog dina am lien ak titre bi wala déet loolu moom yaaga loolu dissertation ku ñu joxoon ci wàllu élèves yi jox la titre ne la lii aywa sujet baa ngi nga jaar feneen mooy hors sujet zéro nga yem wala deux waa ji ngir coono gi nga ci def mu xoole la deux loolu may la deux mais lan ngay xalaat ku toll ni al imaamul Buxaari imaamu ah imaamul muhaddisiin amirul mu'miniin bindub téereem ak téereem bi nga xam ne lu mu ci def amul lenn lu ci xadiis bu mu ci def lu dul nee dama dama da da da da da daa kii day sangu bunt yi bi mu koy def. def ko ci jumaa yonent bi aleyhi salaatu salaam ak loolu yëpp def istixaara ci yëpp loolu nga foog ne amul benn benn lien dina defu bunt boo xam ne amul benn lien ak ak xadiis yam fay indi loolu amul sens moo tax léeg-léeg da yéemu ci yenn suraax yi bu ñu lay jée bu ñuy ñëw naan mais imaamul Buxaari rahmatullah yii xadiis bii waru ko woon indi fii wala lii nii c'était pas approprié mais <laughs> mais loolu kay loolu saarix boobu lu mu màgg màgg màgg moom moo waroon a moom moo waroon a tuumaalam xelam rek wala boog nen bon man daal ci sa li ma yàlla may ci sama gis-gis ak li ma yàlla ubbee ma man koo gis daal seet naa seet ban lien la am ak bunt bi ni mu ko tuddee xadis bi mu fi indi wala xadis yi mu fi indi waaye daal buur yàlla def na ne man trouvé wu ma noon ma ne man est-ce qu'on est obligé que ne yow ku toll ni imaamul Bukhari rahmatullah alayhi lu mu bind ci kiiwam bi yëpp nga xam lan moo tax obligé wul te pas obligé bu ma ko xamul bu ma xoolee xool aw ma xaw ma ko mais du ma fi nekk naan non c'est kon lii c'est pas c'est pas approprié bi warul war a nekk foofu non non non déedéet yaa war ne en tout cas man d'après ma compréhension ak tamit fi ma tollu mooy ne man gisuma lien bi moom mi ko def nag xam na lien bi wallahu taala alam mais loolu moo gënoon moo loolu moo te moo gën a jub mais moo gën a jub que naan non non lii nga gis yenn suraax yi lii nii non amul benn lien la alaqata lahu bi bi bi bi bi hadihi tarjama non loolu yaa subhaanallah loolu manu la ne <laughs> loolu manu la <laughs> bu ñu xamee borom xam-xam tout court du wax ay wax di wax du wax du sànni ah loolu ci lamdaa yeeg ñi xamul ak juhaal yi la am mais boroom xam-xam rawatina ñëw ba bind téere ab téere gamem <laughs> mooy waxuñu ne manu la juum mën naa juum mais la mooy lu mu def xam na ne lii moo tax ma teg ko fi waaw léegi nag man bu ma xamul dama naan daal xaw ma waaw man xaw ma je ne suis pas obligé xam lépp waaw xaw ma gisuma lien bi gisuma lien bi kon man di chara ndax booy chara mbir titre bi mu def day am lien bu fort ak la mu fa indi xadis ba mu fa indi wala xadis ya mu fa indi te lool booy chara il faut ñoom ñaar mooy mooy euh, en fait xadis bi mooy leeral titre bi waaw léegi nag yow bu dee yow manoo loolu gis nga ne amul benn lien ci yow nga ne man nag laa ajidu li hada li hadihi tarjama alaaqa ah ana laa ajidul alaaqa bayna alxadiisi wa bayna tarjama wallahu taala alam nga jàll nga jàll dem waaw bañ fee nekk noo du lii li li ginoon a yell mooy mu indi fi xadis sàngam ndax xadis boobu booy li non non non loolu moom xam na li tax mu def ko waaw kon mooy al imaamul Buxaari yi ci tarjamaam yooyu baab yooyu baab yooyu dafa am lu mu def ci kitaabul maghazi yi li tax ñu ne la insha allah lii mooy li ko waral parce que mooy ghazwatu banil anbar boobu ah banil bar boobu moom moo waral moom moo waral wafdu banu tamim waaw xoola mu ne baabu xam nga imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi euh, pré pré pré précision <laughs> loolu nag yàgg na loolu bañ ko waxee yàgg na keneen imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi bari na daanaka loolu moom lu ëpp ci ay waxam même boo gisee ni amul benn càllale léeg-léeg même boo gisee ni amul benn càllale léeg-léeg même boo gisee ne amul benn càllale léeg mu wax am mbir boo ko seetloo ba seetluwaat ko lu bari dangay ngay seet da ngay koy gisal cosaan feneen walla luy wane ne lii nii waxam ji mu wax amul woon sanad de mais mooy li dëgër waaw mooy li dëgër loolu waxoon nañ la ko xoola imaam al Buxaari yu rahmatullahi alayhi mu mu ne ci kitaabul maghazi bi muy tudd wufuud yi di indi délégation yi mu ne baabun baabun buntu qaala bunu isxaaq ghazwatu uyayna ibn hisn ibn Xudayfa ibn Badr banil Anbari min bani Tamim ba'athahu an-nabiyyu ilayhim fa aghaar wa asaaba minhum naasan wa sabaa minhum sibaa la ah al-imaamu al-Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne xaa baabu qaala bunu isxaaq mu ne qaala bunu isxaaq <laughs> mu ne imaam ibn isxaaq nee na man imaam ibn isxaaq nee te waxoon nañ la al imaamul buxaari bu nee qaala mu dogu si xam nga imaamul buxaari du taalibe imaam ibn isxaaq mooy bokkuñ sax jamono waaw waxuma la imaam parce que euh, imaam al Buxaari imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi moom contemporain wu ñoom imaam Maalik la moo leen magoon nag moom moo magoon imaam Maalik rahmatullahi alayhi moo magoon imaam Maalik moom ay ay ay ay classe Shu'ba yooyu la waaw <coughs> mook Shu'ba ibn al-Hajjaj yi ñoom ñoo war a ma ñooy ñoo ñoo war a maase waaw ay l'an jàpp l'an imaam ibn Ishaq rahmatullahi alayhi moom côté yooyu la voilà moom imaam Ibn Isxaaq Ibn Yasaar quatre-vingt-cinq la juddu imaam ba euh, quatre-vingt-six moo tax ñoom ñoom ñoo ñoo ñoom ñaar da ngay gis ne kon ñoo maase presque benn naat moo dox seen diggante te bon loolu mooy imaam imaam Shuba dafa bay wuute am na sax ñu ne non moom juddu na avant juddu na avant ci année début quatre-vingt yi voilà. léegi mooy moom imaam ibn Ishaq la quatre ah. vingt génn àddina Bagdad l'an cent cinquante et am nañu ne l'an cent cinquante-deux kon mooy ah, te moom Médina la dëkkoon mais Bagdad la génnoon la génn àddina mais Médina la dëkkoon fa la newoon fa la juddoo fa la ne woon moom al imaam ibn Isxaaq waaw ah léegi mooy imaamul Buxaari imaamul Buxaari c'est bien après moom hein c'est bien après c'est bien après imaamul Buxaari c'est bien après léegi nag ndax non seulement mooy sëriñu imaamul Buxaari yi am na ci ñoo xam ne sax ñoom eh, jotewuñ imaam eh, imaam Ibn Ishaq waaw bari na ci sëriñu imaam Ibn eh, al yi yoo xam ne jotewuñ ci al imaam Ibn Ishaq Yasaar rahmatullahi alayhi kon mooy bu ne xaala mooy bokkuñ sax jamono. mais imaamul Buxaari rahmatullah alayhi bu nee xaala dogu bu dogoo mooy ne daa fekk mbir mi dafa dëgër en tout cas dëgër na wax ci dëgër na ba ca ko ko wax voilà te imaam al al imaam ibn ibn Yasaar rahmatullah moo wax affaire bi léegi nag mu ne kon qaala ibn Isxaaq mu ne al imaam ibn Isaaq de nee na rahmatullah aley gazwatu Uyayna ibn Hisn mu ne xareb Uyayna ibn Hisn ibn Hudayfa di doomi Hudayfa ibn Badr Hudayfa boobu di doomi Badr bana bani anbar xarek waa banul anbar min bani tamim ci waa banu tamim ba'athahu yónni na ko annabiyu yonent bi alayhi salatu wassalaam ilayhim ci ñoom fa agaara mu daldi leen song wa asaaba mu jàpp minhum ci ñoom ci ñoom naasan ay mu jàpp ci ñoom ay wa saba minhum siba mu jàpp ci ñoom ay prisonniers noonu lu tudde bunt bi moom bi muy indi wafdu banu tamim la après xam nga lu mu def imaamul Buxaari dafa am lu jiitu dafa def baabu wafdu bani tamim hein mu indi foofu seen commencé indi fa benn xadis hein après bunt bi ci tegu juste mu indi xaa baabu qaala ibnu Isxaaq gazwatu Uyayna ibn Hisn ibn Badr ibn ibn Hudayfa ibn Badr banil Anbari min bani Tamim ba'athahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ilayhim fa aghaara wa asaaba minhum naasan wa saba minhum siba loolu moo tax ñu ne ñu dëgëral mbir mi ci wafdu banu Tamim ci la indee lii moom al imaam ibn Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim al Buxaari rahmatullahi léegi nag kon bu ñu xamee ne mbir mi kon lii ko waraloon léegi nag naka la délégation bi demee délégation waa Banu Tamim ana naka la deme ak biñ ñëwee lan lan moo fa xew lan la demee imaam ibnu Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne alhamdulillah yarhamukallah hadikumullaahu wa yuslih baalakum amiin kii mu ne eh, al imaam ibnu Isxaaq bi muy nettali lii na ko noon al imaam al Bayhaqi rahmatullahi alayhi indi ko ci dalaa'ilu nubuwwa mu def baabu wafdu Utaarid ibn Haajib min fii bani Tamiim mu jële ko tamit ci al imaam ibn Isxaaq léegi kon nañ ñëw ci nettali al imaamu ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi nan la nettalee mbir mi muy wafdu waa banu Tamiim al ibn Isxaaq mu ne fa qadimat en fait dafa am lu lum mbëmbëstale bi muy commencé lii te loolu gisoon nañ ko mooy mooy introduction ba ñu defoon ci wàllu wufuut yi mu ne ginnaaw bi nga xam ne ci la suñu boroom ubbil yonent bi sa salaatu salaam Makka mu pare ci ghazwatu Tabuuk wa aslamat Saqiif waa Saqiif ñëw tuub te moom lañ jeexal bii weesu muy islaamu Saqiif gisoon nañu ko moom lañ jeexal muy duggul islaam waa Saqiif te mooy ci seen wafd bi mu ne tamu jaayante waa Saqiif ci la ko arab yi délégation arab yi daal di ñëw ci moom di jóge min kulli wajhin di bàyyeekoo fu ne di ñëw ci moom alayhi salaatu wassalaam nee na nag ci si boobu noon nag fa qadimat ala rasulillah ci la dig dig dëgmale ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wufuudul arabi délégation arab yi mu ne fa qadima alayhi Utaarid ibn Haajib ibn Zuraara ibn Adas at-Tamimi fi ashraafi fi ashraafi bani Tamim minhumul aqra' ibn haabis at-tamimi wa zubruqaan ibn badr at-tamimi ahadu bani sa'd wa amr ibn al-ahtami wal hubhaab ibn yazid mu ne moom al imaam ibn ishaaq ibn yasaar rahmatullahi alayhi mu ne ci noonu ci la dëgmale ñëw ci alayhi salaatu wassalaam fa qadima alayhi Utaarid ibn Utaarid ibn al-Haajib ibn Haajib ci la Utaarid ibn Haajib ibn Zuraara ibn Adas at-Tamiimiyu daldi agsee fii ash fii ashraafi Bani Tamiim jóge ci li nga xamante ne mooy ànd ak parmi les kilifa dignitaires kilifaay waa banu tamimi minhum bokk na ci ñoom al aqra ibnu xaabis at-tamimi di al aqra ibnu xaabis at-tamimiyu ak kan mu ne az-zubruqaan badr at-tamimi ak az-zubruqaan badr at-tamimi ahadu bani saad nekk kenn ci waa bani saad ñoom kese mu ne déedéet wa amru bnul ahtami ak ki nga xam ne mooy amru bnul ahtam ak alxubxaab ibnu yazid ak alxubxaab ibnu yazid ah léegi léegi ñii nii kan lañ ci mësoon a gis sangu waa banu tamim yi ana kan moo ci nekk koo xam ne ça te dit quelque chose waxuma euh, que bon nga fàttaliku lépp lu ñu waxoon ci moom ak bi ñuy ndax mooy kan ana kan nga gis ne ñoom def nañu moom def nañ seen tarjama kan ci ñoom ñii kan ma répété waat leen Utarid ibn Hajib ibn Zurara ibn Udus ibn Zayd est-ce que gis nañ tarjamaam at-Tamimi ak az-Zubruqaan ibn Badr at-Tamimi Amr ibn al-Ahtami est-ce que gis nañ ko al-Hubhab est-ce que gis nañ ko ñii nii kan lañ ci gis ci ñeent ñii mooy nee na diñit parmi ces ñoom ñi ñëwoon kilifa yi ñëwoon ci waa banu tamim ndax jàpp nañ ay waa ci waa banu anbar seen bokk yi bokk ñoom ci waa banu tamim ñu def délégation ñëw ci yonent mi alayhi ngir tinu ko ngir tamit wan ñoom ñooy ñan voilà parce que waa banu tamim quand <laughs> bu ñëwee wane ne ñoom itam ils ne sont pas n'importe qui voilà mooy ñii ana kan kan nga kan nga ci xam Uyayna non kii pas Uyayna Uyayna bokkul ci ñoom ci waa Banu Fazaara la bokk moom sax moo waral mbir mi ndax yonent bi saa saam moom la yónni mu dal seen kaw jàpp ci ñoom ay prisonniers am ñu ci faat am ñu jàpp ay prisonniers voilà Uyayna ci waa Banu Fazaara la bokk léegi nag kon Utaarid ibn Haajib ça ne te dit rien Utaarid Utaarid ça ne te dit ma soo ko dégg. ah nga ne man nga ko dégg mais fan fan fan nga ko déggoon Utaarid daal dégg naa ko Utaarid moom ça m'a dit quelque chose ma la waa wax nga dëgg pour ñu gaaw wax nga dëgg gis nañ ko mais fan la fan la <coughs> wala mbir yi dafa vague ci yow <laughs> ah <laughs> mbir bu vaguer rek mooy lool du xam-xam <laughs> waaw ay connaissance le savoir war da nekk ay approx c'est pas ça ça ne doit pas être approximatif déedéet ay je pense que peut-être que c'est ça j'imagine que bon peut-être que loolu ba léegi du xam-xam xam-xam mooy da ngay affirmer c'est affirmatif lan la lii la <laughs> waaw bu dul lool rek mooy ci ay defe-defe nga ne mooy ne euh, fan nga ko déggoon otaarit xaaral ma def lu gën a mooy keroog bi ñuy gis hein ukay diru duuma ci tabu gis nañ ko lañ tudd mbiru otaarit mii yaa ngi fàttale ku ne ukay dir dafa joxoon kado yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu yéere boo xam ne yéere bi daa am ay kiiwu or ay motifu or ba pare am na yeneen riwaaya yu ne bi dafa ko yónni yéere boo xam ne suwaa moo yéere bu rafet boo bële am ay motifu or di leret di étinceler ba ko saxaaba yi gisee di ko làmb mu naan ata ajibtum min hada ndax da ngeen lii da leen a yéem ne leen gis ngeen torchon yi torchon yi nga xam ne moom la Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu di utiliser àjjana moo gën a rafet yi waaw moo gën a rafet yi mooy eh, gisoon nañ bi ñuy gis loolu lañ gisoon Utarid nii Seydina Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu yaa ngi fàttaliku dafa génnoon da Seydina Omar radiyallahu dafa génn moo yonent bi génn ci jàkka ji ñu gis kuy jaay ab yére bu rafet mun ne yonent bi alei salaam mu ne ko yonent salaam jëndal ci yére bi ngir nga ngir àjjuma booy kii ci ngir julli yi booy booy kii sa xutba yi ak tamit pour booy recevoir délégation yi yeneen ma lay saar saar ne lii nii innahu li man laa xalaaqa lahu fil aaxira lii nii xam nga kan la ñeel yaa Omar ki nga xamante ne amul benn cër alaaxira waaw ki nga xam ni amul benn paar amul dara lu mu wan yaakaar lu ko yàlla dencal benn cër benn part lu ko yàlla dencal ngir allaaxira le jour du jugement ku wel noonu mooy solli innahu li man laa xalaaqa lahu fil aaxira Seydina Omar radiyallahu anhu daal di denc mbir mi nee nañu toog tuuti yoreen ci baalay saab ay fan yéere bu mel noonu dikkal ko mu dem yónnee ci yónnee mooy gisoon nañ ne du moom rek la ko yónnee woon waaw joxoon na ci ku mel ni Seydina Usaama Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ba Seydina Ali naan ba ma ko jëlee man sama bos dama ko dama ko parce que moom dafa foogoon ne affaire bi bon pour moom la mu gis nee na bi ma ko solee ma gis Yonent bi alayhi salaatu salaam xar kanam gi changé waaw ne woon joxuma la ko ngir nga sol ko dee na ma dem dem sóot mooy dama ko gis rek mu mu mu mu mu ma xam ne yée li ma sol a tax. mooy na ma dem daal di koy départager ci fawaatim yi waaw ci fawaatim yi mooy ay jigéenam sama jigéeni waa kër ma séddale leen ko waaw loolu le nag xam nga loolu waxoon nañ la ne ba Seydina Omar yonent bi alei satu salaam yónnee ko ko rek mu daw ba da ko recevoir rek daw ñëw ne yonent bi alei satu ah yow keroog nga ne woon lii daanaka li man laa xalaaqa lahu moom moo koy sol di ñëw jox mbokk hein mu ne ko joxuma la ko ngir nga sol ko waaw loo yére boobu Utaarid mii moo ko jaay kon kay yow kon biñ ko gisee yàggul <laughs> fàttaliku nga Utaarid sauf que gisuñu woon tarjamaam waaw dañ ne woon rek Utaarid ibn Haajib moo ko woon di woon ah voilà léegi kon kooku baax na léegi aywa ñi ci des nag mooy insha allah gis tarjamaam léegi moom Seydina Utaarid léegi ñi ci des aywa kan moo xam keneen ci kilifa yi kan lañ ci dégg kan moo la ci nekk koo xam ne nekkul kan nga ci dégg kan mooy ki nga xamante ne leer na leen ne moom anoo ah kii moom mas naa koo dégg ay wan taaridun nahaayib kon mu ne bokk na ci mbooloo mooma li utaaridun nahaajib aywa ah, bees ku ñuy dóor a dégg aywa ki ci des bismillah maa ngi leen di déglu al aqram na xaabis Ah, moom tudd nañ ko léegi tudd nañ ko léegi léegi moom est-ce que mas nañoo gis tarjamaam wala déet loolu mooy laaj bi al Aqra ibn xaabis al Aqra ibn Habis si man baal ma tontu leen parce qu'on va gagner du temps def nañ tarjamaam bu dee fàtte nga ko vérifier lool c'est sûr que def nañ ko voilà kon al Aqra ibn Habis mu ngi noonu wa Tamimi moom gisoon nañ ko Az-Zubruqan nag ah Ibn Badr at-Tamimi kan moo gisoon nañ est-ce que mas ngaa dégg ko gisoon nañ ko ah kooku moom fooguma ko waaw ah, suqraan gisoon nañ ma ah wax nga dëgg mais suqraan du kii xew suqraan wala raan jéela aan jéela ci yóbbaale zubruqaan suqraan nga ne waaw kay mais waaw wax nga dëgg suqraan <laughs> gisoon nañ ko waaye kii nii gisuñu ko woon az-zubruqaan kon war nañ koo gis léegi amru ibn al-ahtami amru ibn al-ahtam nag ñu ngi ci ba léegi ci sangu waa yi nga xam ne ñoo def délégation di ñëw nii ci yonent mi alayhi salaam léegi az-Zubruqan est ce que gis nañ no Amr ibn al-Ahtami est ce que mas nañoo gis Amr ibn al-Ahtam mosuñu koo gis ma tontu la lu simple al-Hubhab ibn Yazid al-Hubhab ibn Yazid est mas nañ koo gis ah al-Hubhab ibn Yazid masuñu koo gis waaw ah imaam ibn Ishaq am na ñeneen ñun tudd ne Tamim ne bokk na ci ñoom wa fi wafd bani Tamim Nu'aym ibn Yazid Nu'aym ibn Yazid mas nañ koo gis mukk wa Qays ibn al-Harith Qays ibn al-Harith est-ce nañ koo gis déet wa Qays ibn Aasim axu bani Sa'd moom it ma suñu koo gis fii wafdin azimin min bani Tamim mu ne ñii ñoo ñëw ci un grand très très très grand mais vraiment gàndum délégation ci waa Banu Tamim mu ne ñoom nag nii lañ def takku ñëw ci délégation bu màgg bu rëy a rëy a bu rëy lañu agsee ci waa banu tamim ñu daal di agsi ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon nii lañu ñëwee léegi nag nan la biñ ñëwee lan moo xew ñu ne la ah xaara ndax kon foog ñu gis ñii hein ñoom nag ni ñuy def insha allah dañ leen di boole hein waxoon naa la délégation yi mooy seen tarjama ni ñuy def pour pour mu tane mooy dañ leen di boole pour du tout le temps ndax am na ci ñoo xam ne ci ñoom daanaka moom amuñ sax tarjama mooy dañ naan rek bokkoon nañ ca délégation ba mais même ñeneen ñi nga xam ne gis nañ ne seen seenu tarjama dafa dafa seenum nettali li ci ëpp ci délégation bii la seen tarjama yi boo demee ci téere yi def tarjama yi seen la ñuy wax ci ñoom yëpp ci délégation bi la woon te dañ koy waxaale mooy dañ koy defaale ci bii bu boobaa dañ nañ koy intitulé Utarid ah Ibn Hajib et ses compagnons min Bani Tamim et ses compagnons parmi sa tribu les Banu Tamim wala ñeneen ñi boo xama Zubruqan bu dee ñu beral ko en tout cas ñenn ñi moom dañ leen di boole ci yëf yi waaw comme ni ñu defoon fan yee <coughs> comme ni ñu defoon fan yële délégation yi euh, loolu du ci ñàkk léegi <coughs> bu ñu gisee loolu mooy Utarid Utarid ibn Haajib moom moo jiitoon délégation bi moo tax al imaam al Bayhaqi rahmatullahi alayhi noonu la ko tuddee baabu wafdu Utaarid ibn Haajib fii Banii Tamiim <coughs> mu ne buntu wafdu Utaarid ibn Haajib buntu délégation wu Utaarid di doomi Haajib fii Banii Tamiim ci waa Banu Tamiim euh, sauf presque waxtu wi jot presque waxtu yu jot na waaw même pas ay ay côté sept minutes ñu dese euh, mais du fi xaj parce que euh, du fi xaj du fi xaj loolu xaju fi xanaa ni ñuy def mooy tey dañuy yem nii exceptionnellement parce que buñ ci duggee it mooy san on ne peut parce que waxtu wi moo ñu njat bu ko defee buñ ñëwee bii di ñëw ñu dugg ci man huwa utarid te buñ koy wax rek mooy Euh, automatiquement dañuy dugg ci délégation bi bi ñu agsee après nan la demee ak loolu euh, loolu noonu rek lañuy gis incha allah après moo ñuy duwal ci délégation waa Banu Tamim moom nag gudd na nag seen seen délégation bi dafa gudd ak la fa xew yooyu euh, gudd na incha allahu taala dinañu ci ñëw ci yaatal ci jataay bii di ñëw kon xam naa tey dañuy yem nii voilà tey mataluñ une heure ah waaw parce que noonu tamit la mën a demee sinon rek bu ñu ko commencé dañuy arrêté yaa quelques dans quelques minutes insha allah te loolu euh, du nekk gisu gis naa ne du nekk li nga xam ne daal mooy li gën a euh, yembu jamono yi kon insha allahu taala mooy dañuy yem noonu kon ci du waa banu tamim kon gis nañ li taxoon ñu ñëw li waral seen wafdu bi ak li leen indi loolu lépp gis nañ ko insha allahu taala ak kilifa yi nga xam ne ñooñu ñu màgg ñi nga xam ne ci ñoom lañ bokk ci waa banu tamim ñëw léegi nag kan moo leen dana <coughs> waa Utaarid mi bokk ci seen kilifa yi daal di agsi hein muy Utaarid ibn Haajib ak si nii ci kilifa yi moom nag la ñuy gis insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw taala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi